ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci riw Zam'an fi mawlidi sayyidi bani Adnan sallallahu alayhi wa sallam bu mawlana Cheikh Seydi El Hadji Malick ibn Usman alayhima rahmatu wa ridwanu rahman ci suñ bi weesu gisoon nañ ci ras li ko dalee ci rasulun kullu haadin maa ataanaa yafuqu la da talaqi kullu duuri rasulun ab yenente la boo xam ne sallallahu alayhi kullu xaasin képp koo xam ne aji topp la topp gu wér maa ataana lépp maam bi nga xam ne moom la ñu indil jox ñu ko yafu ko dana féete kaw la talaata yi te bésub daje ba kulla duuni képp koo xamante ne ab shérif euh, foofu tamit am na benn précision bu ci war def ci euh, wàllug daje ndax maanaam bisub daje ndax daje albiqaaw yowmal qiyaama dafa bëri ay tur yawmal qiyaamati yawmal hisaabi yawmid diini ah, voilà dañ koy tuddee alqari'a alhaqa alwaqi'a ah, bëri na ay tur daal yawmal jazaa'i ah, yawmal ardi yawmal faza'i ainsi de suite mais dafa am benn tur bu spécifique boo xam ne yawmul liqaa' la tudd te li tax ñu koy tuddee yawmul liqaa' mooy bisub daje ba ndax foofu. ci la soppe yàlla yu mag yi di dajeeg seen borom maanaam di dajeeg seen soppe bu mag bi te mooy yàlla moo tax ñoom yow ma xiyaamati moo gëm moom dañ ko yàqamti ndax ah, comme li maanaam maanaam ndax ab nitu yàlla maanaam lu màgg màgg màgg dina am tout temps benn barrière buy dox diggante mag yàlla moom mooy daje boobu daje bu wér boobu nag moom eh, bi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala daf ko koy beral maanaam ngir bis bi nga xam ne ci la koy joxee teraanga bi gën a màgg ci lay feeñalee ci kanam adduna yëpp màggaayam teraangaam googu te ku ko topp rek bis yow ma xaamati bisub doon ci yow mooy nga xamante ne ci la soppe yi di so daje soppe bi gën a mag borom mu ne wa awlul awlu yi mag gi kawe gi war rusulaa yeeg yeneen ci alayhi salaam turan ñoom ñëpp ya umumu jiite na leen ci ma watam jiit jiite koo xam ne xayra doone du ko du ko du doyadi huwa moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam alxatmu moo tëj ñëpp ci yenente yi alayhi wasallam wal al imaamu mooy njiitu ñëpp wa zuq si daayir mooy borom roy gi maanaam moom lañu ñu war a roy makaanatu makaana maanaam moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam màggaayam fa yàlla muy martabaam wàccuwaayam al makaanatu mooy wàccuwaay gi nga xamante ne duuna duuni moo féete kaw beneen budul moom duuna moo féete kaw duuni bépp maqaama maanaam beneen budul moom wa duunal badri te féete na suuf ki nga xam ne mooy yenente bi saa bi weer wi duunallaahi fa yàlla xaqan te dëgg jameew rusli mboolem yenente yi alayhi salaam féete nañ suuf yenente bi saa te lii ma wax taalamu da nga ko xam duuna xëy ginnaaw dee mazulul wajhi borom xar kanam gu rafet gi leer bi fal amtaaru taw yi faarak day dooteeku wala te day dumóoyu bi du'a ci woo ñaan alal mazul alal mazul ci ki nga xamante ne moom mooy te eh, ay aajo nafa dàq na di waxal ulufi xiif ak ay junni bi xëyri ray bin ci lu amul déng-déng samay da'una suñu sang bu tabe ba bi sa'in ci benn saa kese min ajine ci mooñe wa ghullatuhum seenug euh, seenug euh, marum xunduñ bi ci barke yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci la deñe ba bara daal di nekk zu'aqun lu neex hmm? maanaam euh, maanaam zu'aqun maanaam ndox mu wex ma bokk namirun di neex sa'irun di neexa na yomba naan min ci mi ngi ci barkezal amini di lee ki ñu wóolu muy yenente bi sallallahu alayhi bii ci barke yenente bi sallallahu alayhi faara ci la euh, maanaam ndox fuure arrakaya teelu mbirbiñtaan ga nga xam ne teen boo xamante ne la moom kenn mënu ci maanaam daanaka buñ ci rootee paan tax nga gis ne wala siwo sax baax sax nga gis suuf si fees ci daanaka suuf see ndox mi jaxatoo teen bu mel noonu moom la ci ci barkeem ci la fuuree bëri lool am na yeneen sax yoo xamante ne yu yéen yu mu def yu mel noonu la voilà mooy comme ni nga xamante ne amu amuñu kaawat yooyu nga xamante day day day day day ëff bopp yi rek dégg nga ñëw comme ñoo xam ne ay maam wataan lañ amoon karaw bi commencé sax waaw moo tax Musaylamatul Kazzaab par exemple moom moom contraire bi moo ko doon dal moom maanaam teen bi nga xam ne Yonent bi sallallahu dëkk fii la ci teen. rek teen ba fuur te teen bi amutoon dara Musaylamatul Kazzab moom ñu ñëw wax ko loolu mu ñëw tuuf ci teen boo xam ne xawoon naa tane sax waaye teen ba ñiis ba pare xet bi xet gi di leen di dàq leen te moom parce que moom dafa nekkoon dafa doon wax ne ca yamaama foofu la nekkoon naan moom ak yeneen la tamit bind lettre yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sax ne moom xam nga suuf si ñu ñoo ko bokk euh, et puis daal bin mun Musaylamatu Rasulullah ila Muhammad Rasulullah ci Musaylama bi mu yent yàlla la moom la lettre moom la bind jëme ko ci Muhammad moom la yent yàlla sallallahu alayhi wasallam nit ñi nag dañoo war a topp war ñoo déggal war ñoo kii mooy mooy dañuy fexe ragal na sa gannaaw boo defee nga bon waaye comme mi ngi kii mi ngi négocier nee na man tamit d'accord naa ne man tamit yenent laa donc ma net naa ko nangul yenent bi sallallahu alayhi wasallam lettre bi ñu ko bind min Muhammad rasulullah ila Musaylama al-kazzab la ko tudde lettre bi mi ngi tukkee ci yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ndawal yàlla li ci dëgg jëmee ci musaylama bi nga xam ne mooy kàcckat bu mag bi mooy imposteur bi moo tax bokk na ci li ñuy wax fii par exemple maanaam fii rayal Hamza seen naa Hamza maanaam li mu def te mu dab te mu dabaatal lool mooy rey bi mu rey Musaylamatu Kazzab maanaam moom ci xeex bi moom moo rey Musaylamatu Kazzab maanaam loolu moom mooy tiyaaba bi nga xam ne ba ba mu gannaaw ba def na bàkkaar bee maanaam tiyaaba bee moom moom daf na ko dabaatal na ko suqa xar nañu badrun weer wi ka shaqi sadri kem xarum dënn ba haa al bi juróom yoon du na zini ci la amul ak ayib waru ba aka bari bahimatin ab bahima boo xam ne shahidat seede na bi haqqin lu wér risalatoo ak ndax ak yeneen saam ñu dañ kaa yabal sallallahu alayhi wasallam kenn ni xam ne noonu la ko seedee dabbin kon kenn seede dabbin euh, euh, ab mbëtt mu biin bi aji birte siiw wa zabiyatuhu kon béeram nga muy kéwal ga te xaw wana moyte naa wor fii wafaa im ci matal kóllëre yi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa kaana te sax na al jizo dattuwa mooy datt tàndma shawqan euh, ci kafeel euh, gu taratar euh, min xaniini ci ngir maanaam sax na ci min xaniini ci yëqët mooy tar tar jooy wa haajara te gàddaay na moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam kulla zi képp koo xam ne kulla képp koo xam ne zi baxin boroomam mbeew te nga xam bi yén bu réew bi hijratihi ci gàddaay bi mu gàddaay moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li bii ni jige ci dem ca dëkk ba nga xam ne xayru bii ni mooy gën ci dëkk ñu Madinatu Munawwara la sakna wa fil gaari nekk na ca gaaru Hiraa na gaar euh, Sawr ah al ajaayibu ay kéemtaan yoo xam ne baadiyaatun yu feeñ la wasal laajal maa la nga xam ne ñeel na lil anaaki maa la nga xamante ne lil anaaki bi ñeel na euh, jargoñ ya wëssa juunee ak fi tafu gott ya dinaa ul jinni wayu jinne yi nag atraba moo bégloo lool saami ay aji déggam waaw waaw mooy bi ñu waxe jazallahu rabbun naasi Euh, ummu rafiqayni xalla xallu ah, wala xal la ah, euh, xaymata ummu ma'badi voilà maanaam yàlla na yàlla fay gën di fay daal mooy jinne ñoo ko doon ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñaari àndandoo yooyu nga xamante ne ñoom ñoo wàcc ci xayma yi ummu ma ummu ma'bad ba li gaa yi xam ne ummu ma'bad moom fa mu nekk yoonu Kaaba la yoonu yoonu Madina la yasrib bu ah d'accord ci lañ ko xamee ñu ne ah d'accord nañ def nañ daw topp ko moo tax wa yu'allimu ci laa xamalee mbir moomu ruknahu aw nitam am xeetam man wal ma koo nii jubluwaayu ko yàlla ñoŋal mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko xamee boo defee ñu yabal nit maanaam jël euh, maanaam ne bopp bi lañ leen laa mun na dund wala mu génn àdduna loolu ñun lu soxaluñu li mu amal solo rek mooy képp ku ko indi daañ la jox juróomi téeméeri gëléem ñun daal lii ñu soxla waaw te naa Suraaqa ibn Maalik radiyallahu anhu daw topp ko ba mu xamee ni fii la fii la jaar rek mu daw waaye ba mu yegsee ba tiim kii ñoom mooy nag suuf si wan suuf si wàcc ko wàcc ko ba saway dugg ci biir ba xam ne ndigg li rek ak moo ci moo ci moo ci la tolloon maanaam moom fas yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam uh, ne ko mu ne ko mu jéggalu ko daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam jéggal ko suuf si waa bàyyi waat mu dawat to maanaam day dem bay waaj a dellu xalaataat alal ji ni bëree rek mu ne non bàyyi ma delluwaat quoi xaaral ma essayé peut-être que benn kii la woon rek dem. la ko daloon dalaat ko sauf que bii baa daa gën a dugg ci suuf si mu xam ne bii lii bu ko defee tey boo moytuwul moom lépp koy mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam man de wax dëgg yàlla xam naa ni kon ab yenent la seede naa ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna mu ne ko fekk daf kaa proposé yenent bi sallallahu alayhi wasallam da kaa proposé ne ko soo duggee ci l'islam li ma lay defal mooy ne gis nga chaîne kii Kisra moom laa lay jox imagine nga loolu ki nga xamante ne moom instant bi mi ngi daw ñu koy ñu koy dàq war koo jàpp eh, eh, dégg nga daal def déclaration bu mag a mag ni képp ku ko gis dañ la jox nangam muy làqatu ci ay kur kooku noonu moom moo diggee ne Kisra maanaam jamono jooju mi ngi mel ne tey ñu ne états rek Maison Blanche ñu Blanche dafa am chaîne yu fa ne yoo xamante ne buuru maanaam kii président la kii États-Unis moo ko yor maanaam yow boobu laa lay digle yow yow di nga dem ba ngeen ba jël dëkk boobu nga moom ko ah nga dem nga jël chaîne yooyu yow loolu laa lay dig kaay jaayante nag man léegi ma dig la ko ñu ñu jaayante mu dig ko moo tax keroog jamono Seydina Omar radiyallahu anhu ci lañ demee gañe jël dëkk ba buñ jëlee dëkk ba daaneel nguur ga Seydina Omar radiyallahu anhu jël chaine yi def ko mooy la ko yent bi diggoon sallallahu alayhi wasallam maanaam jamono jee yàgg rek waaye xew-xew bi am na mu ne xazal léegi ñu war tàmbale xazal xazawaati murdiyatal aadi wa kulluhum ala huunin wa huunin xaza xare na al xazawaati xare yi xare yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dañoo am solo lool euh, li gën wér nag ci ne maanaam nombre bi mooy ñaar fukk ak juróom-ñeent mooy vingt-neuf yenente bi sallallahu alayhi wasallam vingt-neuf xare la xare yoo xam te moom da cee bokk te euh, loolu dafa am lu lu lu lu lu moo tax kii doon la wax naan xasanum euh, na alim mu Zayn uh-huh. Ali Husayn Ali ibn Husayn muy Zaynul Abidin radiyallahu anhu di doomu Sayyidina Husayn di doomu soxna Fatima di doomu Yonent bi sallallahu alayhi wax naan ñun de dañ daan jàng xare Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan jàngee alxuraan parce que xare Yonent bi sallallahu li ci nekk ci jàngat. te d'ailleurs boo xoolee alxuraan dafa fréquent maanaam alxuraan téere soo ko xoolee bëri na ay passage yoo xamante ne ay saar yu bëri yoo xamante ne day wax ci xare yenante bi ko traité comme li nga xam ne noonu la ko di traité maanaam diw def na lii après lii ci def na lii ci def na lii ci def na lii yéen maanaam alxuraan du traité noonu alxuraan jàngat yi lay génne voilà par exemple sóoratul anfaal nga xool sóoratul anfaal lépp xare Badar la wax par exemple sourate Ali Imran li ko dalee ci wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ada lil qital wallahu sami'un 'alim muy soixante aaya yooyu ci suura saar bi lépp loolu mi wax ci sooratu mi ngi wax te sa dootu oxot xare oxot par exemple nga xool euh, ak ak ak banu Quraysh banu banu banu Qaynuqa banu Qaynuqa nga xool par exemple sóoratul Hashr lépp ci ghazwat Bani Nadir lay wax waaw nga xool saaru kii euh, sóoratul Tawba à partir de trente-cinq trente euh, trente-cinq six ak trente-septième aaya yi ñu ngi wax ci ghazwat Hunayn xare Hunayn mais à partir foofu ba cent vingt-neuvième aaya bi maanaam trente-septième kon mën na ni trente-huitième ba cent vingt-neuvième aaya bi lépp ci xasootu Tabuk xare Tabuk lay wax maanaam mooy ba fin bi rek nga xool tey par exemple euh, euh, Fathu Makka sóoratul Fath par exemple ci loolu rek lay wax nga xool euh, sóoratul Mumtahana par exemple lépp di wax ci Hudaybiya sulhul Hudaybiya maanaam donc du gis ne xeexi Yonent bi sallallahu alayhi maanaam te loolu am na yeneen ah maanaam yii ay ay portion kese la mais nga gis ne sóoratul ahzab par exemple ah sa ay yu bëree bëri wax na ca rasotu ahzab ak rasotu ba ni euh, Qaynuqa ba ba ni ba ni Qurayza maanaam nga gis kon mais euh, maanaam sóoratul nuur par exemple bëri na passage boo xam ne ci ba ci rasotu euh, kii lay wax xare kii banu kii ban mooy mooy mooy Muraysiya rasotu Muraysiya voilà ah voilà banul mustaliq voilà maanaam kon nga gis alquran ni nga xamante ne loolu la ci xare yonent bi sallallahu alayhi wasallam présent we loolu daf ñuy jàngal lu bari bari bari bari ci importance yooyu d'ailleurs histoire ah histoire boo koy jàng da gis li ëpp solo ci liñ lay wax histoire yi mooy xeex la guerre de nangam la guerre de nangam la guerre de nangam yooyu rek mooy histoire maanaam histoire loolu moo ci loolu moom moo tax jàmm dañ koy jënd daa am njëg jàmm daa am njëg mooy xeex moo fam soit xeex xeex yi nag dafa am fay façon dafa xeex ak arme boobu day am ay jamono yoo xam ne du approprié bu baax mu am xeex ak làmmiñ loolu ab boroom xam-xam a ko euh, mu am xeex ak alal kooku moom ku am koppar yu bari ko mën maanaam di jël di financer ci yi nga xamante ne boo ko ci defee ay affaires yu baax la nit ñi dinañu nekk ci condition yu baax mais suñu paree maanaam njub dana leen yomb wala nga koy investir ci nga xamante ne njub maanaam canal yu baax yi loolu moom mooy xeex ak alal bi nga xamante nag moom la ñépp mën te kenn mënul ne mënu ko mooy xeex ak sa mooy di naqarlu yu bon yi xew ak di bëgg yu baax yi am loolu moom soo ko bàyyee maanaam la garaawul ah garaawul garaawul loolu moom moom mooy li gën a néew di foofu yeneen bi saa ñaari façon xeex la xeex bu njëkk bi mooy façon bi nga xamante ne moom mooy difaa maanaam mooy dañuy euh, dañuy bëgg maanaam dañ leen di song tooñ leen ñu war a défendre yooyu ñëw yu njëkk yi mais am na yeneen xeex yoo xamante ne xeex na ko te yooyu dafa dem attaqué bi parce que soit day dégg ni ñi ngi waaj a ngi leen di waaj a song si mu njëkke maanaam du xaar ba waaj yegg parce que xeex tam noonu la maanaam bu dee yow obligatoirement da nga naan rek man moom du jëkka dóor bu dee waajee la jëkk bu la jekkoo da mën nga am problème maanaam xeex moom daf cee bokk boo yégee ni coow yaa ngi commencé bëri rek nga jëkk dóor parce bi ci def moom mooy ci xeex yi muy xeex mooy mu gis muy am mu jóg pour nga xam ne am na xeex yoo xam ne yenn situation da koo xeex comme ghazwatu Bani Nadir wala yeneen ak yeneen yoo xamante ne dara taxul xeex ko lu dul benn nit lañ tooñ mu ne fokk ñu jóg réparer injustice bi nii munu wéy wala ay nit lañu tooñ def leen nangam wala ñu song leen dëkk tooñ leen nangam mu jóg ne dañuy xeex mais tamit léeg-léeg dana dem xeex yi parce que tout simplement day day dañuy tasaare message diine ji gaa yi ne du fi amee maanaam wax ji liberté de de d'expression boobu moom nga dul am ñu xeex ngir loolu waaw moo tax xeex yooyu yëpp mu def nag mur di yaka aji toroxal la al aad ni noonu yi moo tax ah, am na ñoo xam ne mu ne wa kulluhum ñoom ñëpp nag ala hunin ñi ngi ci toroxtaange wa hunin ak tartar noonu yépp ci nekk ci toroxtaange tartar xam nga am na noon boo xamante ne booy xeex ak moom faaw nga xeex ak moom ak arme parce que moom arme la mais dafa am boo xamante ne booy xeex ak moom d'ailleurs sax dafa xaraam nga xeex ak moom ak arme mooy naafeq kenn warut xeex ak moom ak arme parce que yeneen bi saa sab loolu moom moo tax mu ne xanaa da ngeen bëgg nit ñi di wër naan Muhammad de mi ngi rey ay mbokkam maanaam mu ngi rey ay ay ay àndandoo waaw moom Seydina Omar radiyallahu anhu bu ñëwee ne kii naafeq la rey ko mu ne déet lan nga bëgg nit ñi di wër di wax naan Muhammad day rey ay xaritam ay ay ay àndandoo ah. mais yàlla jàngal na ko nu ñuy nu ñuy xeex ak ñoom mooy bi naan yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim yow yeneen bi sallallahu alayhi mooy jihaadal ak yéeféer ak naafeq yi te nga tar ci ñoom naa fekk ni ñuy ne jihaadee ak moom nag mooy comme fi mu waxoo jaahiluhum bihi jihaadan kabira xeexal ak ñoom ci alxuraan bi xeex bu mag bi jihaad bu mag bi maanaam alxuraan moo tax am naa fekk alxuraan daa tar lool ci moom daa metti ci moom maanaam moom bëgg na nga waxtaanee loolu ba mu def nga waxtaanee alxuraan parce que loolu dafa diis ci moom dafa metti ci moom nanguwu waaw. moo tax am naa fekk comme que moom déjà psychologiquement c'est un faible moom dafa dafa néew doole du du koy assumer ay position ak ay maanaam du du koy assumer ay gis-gisam moo tax kooku booy xeex ak moom yow dugal ci argumentaire argumentaire la ci di wax wax ju leer di jóge maanaam boobaa nga gis moom noonu ngay xeex ak moom parce moom. li muy bëgg yëpp moom mooy màbbal diine ji moyen bu mu jaar nag baax na léegi nag yow yaa war a booy wax ak moom maanaam booy booy kii nga nga nga wane gravité li nga xam ne moom la nekk di dox ak moom la nekk di wax na ci suñu àdduna yi bii nga xamante ne léegi day am ay yeneeni organisation yu nekk ci ginnaaw ah, di financer ñenn ñi pour ñuy wax yenn yi pour ñuy dugg ci yenn yi di def yenn yi moo tax ñoom ñëpp kon wa kulluhum ñoom ñëpp ala hurin ñu ngi ci toroxtaange wa huri ak tartar waaw biyaa ca xare yooyee al abtaalu jàmbaare ñañ daan wax jàmbaar ya zaarahumu ci la leen siyaare saxaarun ak ak doye bi maanaam doye doye bi si na leen siyaar si waaw ah. wa ma yughnihim te doyu leen de woomalu leen aalil quruni seen tat eh, eh, tatayu kawe yi maanaam seen tatayu kawe yi moom mooy forteresse yi yu kawe yooyu jariñu dara dara dara bi yenn bi sa san bi mu leen song ci jariñu leen dara maanaam te loolu day wane beneen mbir quoi mooy yeneen bi sallallahu alayhi Euh, comme li Seydina Ali wax karramallahu wajhahu ne kaan kaana idha istadda al-harba istaqayna bihi wala kaana idha ihmarra al-harb istaqayna bihi sallallahu alayhi wa sallam ñun bu xeex daan daan daan daan tax dëgg dëgg dëgg yéen ci sallallahu alayhi wa sallam lañ daan làqatoo maanaam moo daan jiitu maanaam moom bu bu xeex xeex waaw bu xeex mettee dëgg rek. da ngay gis mooy nekk ci kanam di di di di di jàmmarloog gars yi maanaam moom doolu doon wax gars yi dem leen mooy voilà mu yor ordre bi ñu xool on va analyser les choses maanaam moom capital la woon boo xam ne wala commandant la boo xam ne moom ci boppam mooy jiitu te loolu tamit képp kuy jiit noonu la mën a war a maanaam li ngay wax ne maanaam nañ def lii nañ dugg ci lii nañ def lii mais yow da ngaa war a bokk ci ñi koy def maanaam boo jiite ay mboot maanaam mais bokk na ci liy yàq lii tax ba mbir yi duñ avancé yu bari duñ avancé mooy ñi nga xam ne ñoo war a jiite affaire bi ñoom dañuy bëgg di nekk ci donkaase gi di jox ay ordre kese yi def ñoom duñ ci jamais ñu dugal ci seen loxo jamais ñu bokk dañuy toog rek di joxe ordre yi mais su doon tey projet bu gaa yi war a def njiit bi ci boppam moom mooy jóg ñëw taxaw ne man dinaa ci participer ci lii dinaa ci def lii daal di ñëw commencé wane nan lañ war a def nekk ci affaire yi ñi ci def ñëpp jàpp ci léegi nga gis affaire yi avancé parce que dina xam projet bi nag dina xam lan mooy limite bi dina xam lan mooy lan mooy problème yi ci ci saako ne waaye bu dee gars yi dem leen rek maa ngi leen di ñaanal jiitu leen maa ngi leen di ñaanal sama ñaana géegéen rek loolu day loolu day day yéexal mbir yi moo tax wamaa yuux nii wóomalu leen jariñu leen ak du rooxu mbubbi koŋ ya walal awaali du caageen gu ndox mooy catu seen mooy fett yi wala kii cat yi waa xeet yi jariñu leen dara wamaa lahum wute ñeelu leen ak wala boog lanu ak lanu amee ay la leen ca fekk ci tafal la la ci ak euh, dammuk min xusuni ci seeni ngànnaay seeni ngànnaay yëpp dañoo damm maanaam soit ngànnaay yi dañuy damm euh, wala boog lu ci dammul lu ci dammul it ah gaa yi gaa yi gaa yi koy mujj nangu rek fekk leen fa duma leen mais nag ñooñu dañoo gëmoon parce que loolu la Alxuraan di wax ne wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin bu leen di doy dal wala bu leen di doy bu leen di yokkat doy di gasele bara wala tahzanu bu leen am tiis am benn tiis te ci dara wa antumul a'lawna ndax yii lay féete kaw waaye nag condition bi mooy in kuntum mu'minin su fekkente ne jëm ngeen dëgg-dëgg moo tax am na benn aaya bu borom subhaanahu wa ta'aala wax naan wa kaana haqqan 'alaynaa nasrul mu'miniin yàlla de dafa am loo xam ne man xam nga yàlla dara waru ko mais mais lii man sama kaw sama bopp mooy lan mooy ne loolu noonu euh, même ki nga xamante ne bu yàlla la gëm sax mais daa gëm rek maanaam li mu gëm ba pare pare pour défendre loolu ak lu mën a xew kooku yàlla da koy dimbali ci kaw sax jullit bi nga xamante ne gëmut gëmut la muy defal nga moom jullit bi nga xam ne gëmut dara ci lu muy ne yàlla da koy dimbali ci kaw kooku am na beneen sabab buy tax yàlla di dimbali benn peuple ci kaw kenn ñeneen peuple xattaa mbete bu dee yéeféer la sax yàlla di dimbali ci kaw jullit ñi mooy su fekkente ne mooy maandu te boo xamante ne dafa maandu am maandu te justice am fa daa iman nguur googu même bu dee ay yéeféer lañ yàlla ñooñu lay dimbal régime boo xamante ne nag perversité moo fa nekk wala boog injustice moo fa nekk amul justice ñi am doole daal lañuy lañuy lañuy teg ci kaw ñi néew doole même bu dee ñooñu ay jullit lañ yàlla du leen dimbali même bu dee ci kaw ay yéeféer parce que yàlla ñi jub la àndal tey bu ñu gisee àdduna bi ni muy doxee nii loolu war ñu yëm loolu moo tax réew yi nga xamante ne bu ñu xoolee vraiment voilà justice en tout justice mi ngi dox quoi mais ñoom ñoo ñoo noot yeneen yi réew yi mais ñun pourtant réew dafa am ñaari mbir ñu manqué rek déjà justice boobu daf ci manqué ngëm gu wér gi muy benn mais ñaareel bi ci des mooy booloo nanguwuñu booloo. mais tey boo xoolee réewu jullit ñi ci àdduna bi yëpp benn euh, colonne rek lañ def benn colonne couloir la benn couloir la yàlla loolu la ñu dimbalee réewu jullit yëpp benn couloir la début bi ba fin bi réew yi à majorité musulmane ñooñu mënoon nañ nekk benn réew parce que loolu mooy li jaadu frontières yii nii dañ ko fay def pour ay intérêts yi ñoo xamante ne bokkuñu ay intérêts ak ñoom. mais jullit ñëpp war nañoo mën a nekk benn mën nañ bokk constitution bokkul parce que alxuraan bi mooy suñu constitution mën nañ bokk diine mën nañ saa bokk ay valeur lépp lépp lépp ñoo ko bokk en fait li gën a primordial ñoo ko bokk mais ñun ñëpp buñ booloo woon adduna bi ngeen foog ne kenn dinañuy noon imagine nga Sénégal Mauritanie Maroc maanaam couloir boobu ci kaw après mu dem yéeg bu fële avant nga yéegi Russie couloir boobu yëpp ñun la ay jullit lañ imaginer woon ngeen ñun ñëpp ñu juboo nekk benn maanaam ñun suñuy problème ñoo ko teg suñu bopp dégg nga mu ne wala taajab waaye bul yéemu ci li ma la wax ci nooteel gi yenn ci saa saa doon noot noonam yi wa yawmal badri ndax bisu badar ju nga badar xew-xew la bu rëy rëy bis boobu moom parce que victoire bi jullit ñi am bi ci gën a mag mooy bisu badar d'ailleurs sax ñu bari sax bu ñuy wax xeex yeneen bi saa saa wax xeex badar rek am na ci kii lu tax parce que badar mooy xare bi gën a siiw te mooy bi gën a éclatante maanaam victoire bi ci la tàmbalee am mu ne kon bul yéemu jaa u ñoom dikk nañ junuudullahi di euh, gàngooru yàlla bi maanaam mooy armée yàlla bi ñëw nañ mooy ñan mooy saxaaba radiyallahu anhu wala boog muy malaaka yi min amril ci ndigalu almu'ini kay aji dimbali di fettali waat mooy yàlla malaaka yi nee na wàcc leen boobu junniy malaaka lañu wax ñoo ñëw wàcc junni yéeféer yi rek junni lañu woon yu manqué tuuti bu dee malaaka ñoom rek waxuñu nit ñi de di trois cent treize ak yenn trois cent muy trois cent quatorze waaye malaaka yi ñoo ñëw ko boo boo bokk ñoom kon muy mille trois cent treize à part yeneen bi sallallahu ñoo fekke Badar yonent bi sallallahu alayhi laaj na Seydina Jibril salaam waa Badar yéen nan lañ mel ci yéen ci biir nit ñi ñu ne ñoo gën ci nit ñi mu ne ko mais ñun tamit ci malaaka yi waa Badar ñoo ci gën mu ne waxat dëgg-dëgg sami ak dégg na ak sahabata sahaba yi radiyallahu anhum qawla Jibril waxu sayyidina Jibril alayhi salaam bi nga xam ne ci la doon wax yaa Hayzum yaa Hayzum aqdim ah, ah dëgg ma la di di ko rëppatal dëppatal bil mu zoni ah, ah, ah ci ci gaaw gaawal acca maanaam di ko rëppatal comme ni def ali ali ah di gaaw muy gaaw di di rëppatal xay eh, xay zoom mooy mooy fasam fas yi seen naa Jibril waral saxaaba yu bari bari radiyallahu dégg nañ ko mais xamuñu woon lan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne Seydina Jibril la woon alayhi salaam wa duunahum wuute nekkoon na tax ci seen kaw al amaama ay ama am amama mooy meeteel mooy ama am amaama mooy ci xeetu mooy kaala la ñoom euh, waxiya te ñoom biidun dañoo weexoon maanaam ci Badar amaama yi dañoo dañoo weexoon mais ci Uhud amaama yi dañoo weexoon waqat te dëgg-dëgg nazalu wàcc nañ minal xar bi ci sababu xare ak sakuni bu tàng ba xare bu tàng ba ci lañ ñëw moo tax malaat ma jib ma seytaan iblis xam nga dafa ñëwoon ci yéeféer yi ne xeex bi moom man fas naa leen yéene jàppale man nag da laa jóge benn góor mooy ba nekk paa bu màggat ne fa laa jógee Ah, gaa yi foo ñu jël stratégie bu baax parce que ñii foog ñu duma leen di di tëral ay xel nag mais bi mu gisee malaaka yi di commencé yegg rek mu daal di daw comme ni ko Alxuraan waxe yéefir rek comprendre dafa daw dugg mi daw yii inni araa laa tarawna inni axaafu Allaaha rabbal aalamiin damaa gis loolu ñu gisul man dama ragal yàlla de foofu nag la yàlla wutee ak eh, seytaane maanaam yàlla moom da lay tiital pour nga bañ a def bàkkaar naa la bul def nangam boo defee nangam lii moo la ciy fekk boo defee nangam dumu yi moo la ci nar a boo defee nangam lii moo la ciy fekk maanaam loolu mooy avant ngay def mais soo defee ba pare danaan la ah sama yërmande yaatu na sama njéggal yaatu na ñëwal jéggalu alors que seytaane contraire bi lay def seytaane avant ngay def da lay xiirtal non saa yi ko gaawul ñëpp koy def lii bu dara defal nangam nangam boo defee ba pare nag mën a la tey nga ngay dee yow de yàlla dootu la jërëmati yow de yow fu mu toll yegg nga foo xam ne yàlla du la jéggal yow yow yo yow yàq nga ba pare maanaam ngay gis nit ñu bëri bëri moo tax ñuy waxee noonu man moo xam naa ma baale wala man de man xam naa ne man moom bon man bu yàqu naa bu pare bon naa <laughs> ko pare comme li ma kenn <laughs> waxoon ah sa yow ñun te mun ñu kii pare <laughs> mais loolu la seytaane di wax nag lu saa yoo yàqu nga pare voilà fan yii rek maa kenn ko wax non man moom yi ma def yëpp vraiment sama tiir yi see sànni ko rek parce que def naa bàkkaar boo xam ne moom maa nga mën ko déedéet justement da war a dem tuubi parce que yàlla loolu la la wax yàlla dana la ñëwal tuub maanaam moom avant ngay def la lay la lay la lay la lay menacer mais soo xasee ba def ba pare danaan la laa taqnatu min rahmatillah bu leen xat bu leen bu leen bu leen ci yërmande yàlla inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an yàlla day jéggal bàkkaar yépp parce que yërmande yàlla ak njéggalu yàlla moo gën a yaatu sa bàkkaar yi nga def sa bàkkaar du dara ci kanamu yërmande yàlla ak njéggalu yàlla alors moom moom bi ngay def moment boobu la lay la lay la lay la lay soo xasee ba def nag ba pare nag bu décourager la ba pare nag ne man moom damaa ragal yàlla quoi yow yaa ko tey xamoon nga ni lii boo ko defee da ngay alku xam nga ni lii daan lay voilà daan lay xàddiloo moo tax kii boobu lu ma a xàmmee la différence boobu noonu mu ne wa aswaatul xuyu gis wa aswaatul euh, kàddu yi ay alxuyulu alxuyuli faste keroog gisu banaan kàddu yi faste ru'udu ru'udu ay ru'udu ay dënnuy barkan na lax lañ comme ay dë melax dënn yu melax maanaam melax yu dënn wala boog dënn yu melax maanaam bu melaxee dënn yi ci am maanaam comme noonu la kàddu yu melal maanaam ngir wane dafa fees dafa ci woon dafa bëri woon mu ne utaanul xar bi pëndum xare ba nag maanaam nga xam ne xare bi dafay bëri pënd mi jóg mu ne usures xeet na bir raw ni ci lëndëmu guddi tellement que maam rawatina maam tellement que pënd mi dafa bëri woon xare bi tàngoon ba nga xamante ne ngay dégg fas yi mu mel ne melax dënn wuy melax ak ak ak ak ak jaas yi di dalante waaye ngay gis tamit bis boobu pënd mi jóg ba nga xamante ne laa laataa pënd may wuri maam da ngay mel ni ku nekk ci lëndëm guddi mu ne sax loolu fënd mi sax daa xeetu la dama guddi gi moo tax wa yow min li mu teg ak a bari bis moo tax ñu ñu ñu ñu kii ko ñu kasara ko maanaam rub ba yow min ak a bari ay guddi ay bés kat yoo xamante ne tasajjada sujjóot na fii ci moom xam dan ngir sant yàlla kexe garabibul ay baaxoñ wa naqrun ak ci ciili fi ala nuuni maanaam jëfe ko jëfinu nuun maanaam rëdd nuun ci kaw deru ci kaw yaramu gaa yi maanaam gël seen eh, bañ leen reyee ba pare yéefére eh, ngir sant yàlla baaxoñ yeeg ciili yi dañoo ñëw di sant yàlla ci ci gaa yi rëdd nuun ci seen yaram yi xarafu nuun boobu ñuy rëdd euh, ci seen yaram yi maanaam ngir ngir ngir ngir sante ko yàlla parce que dafa symboliser lu bari bari bari bari bari boobu rek à lui seul symboliser na alxuraan bi yépp wala à elle seule wa Usmaanul maanaam muy muy melati def ci mu ne wa naa sayyidina Usmaan radiyallahu anhu bi alwaaxil aadi ci àlluway noon ya maanaam digg ginnaaw la nga ne la àlluway noon ya xam Seydina Usmaan radiyallahu anhu boo seetloo moom fekkiwul woon Badar maanaam day wane ne xare bi ñee def ak xare bi Seydina Usmaan def radiyallahu anhu xare la xare la xare la yoo xam ne ñu jege wax tool dañuy wax borom moo xam ne dañuy wax sax ne eh, ndax xadiis bi yent bi wax ne sallallahu alayhi wasallam maanaam xare Eh, ne deretu boroom xam-xam yi maanaam daawu boroom xam-xam yi mu ëpp doole deretu martyr bi ndax martyr bi moom deret bi mu joxe bis bi mu ko joxee eh, ngir xeexal diine la ngir yëkkati ko moom ni mu ko defee dafa metti benn te du du cosaan maanaam parce que diine l'islam xeex du cosaan bi maanaam xeex bu mënta ñàkk lay am maanaam mais xeex warta nekk principe bi su mënta ñàkk rek la yam ki nga xam ne martyr la nag moom dafa dafa yëkkati biir doole l'islam ci joxe gi mu joxe deretam sauf que moom ci loolu dafa am rek nombre précis yu mu ci euh, yu mu ci yu mu ci yu mu ci convaincre maanaam yu mu ciy gagner ak ci moment bu précis alors que boroom xam-xam ni moom ci daawam maanaam Euh, ay génération génération lay bi ba pare ci jàmm ci li nga xam ne mooy principe bi mu ne Seydina Usman mais Seydina Usman radiyallahu anhu sax demul woon Badar mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ni ko woon bul mais nag ko lépp lu ñu am Badar yow da ngay am da nga koy am moo tax Seydina Usman bu ñuy lim ñi dem Badar dañ ko ci boole ànd ak ne teewu ko woon physiquement la ko waral nag mooy ne Yonent bi sallallahu moo ni ko toogal fii ndax soxna Ruqayya radiyallahu anha dafa feebaroon mooy doomu Yonent bi sallallahu alayhi te moo nekkoon soxnam ngir mu toppatoo keroog moo tax buñ jugee ba daal dañoo am mbégte am naqar mbégte gi mooy gañe giñ gañe yi fii xeex bu mag boobu victoire bi l'islam am naqar gi nag mooy soxna Ruqayya lañ fekk mu génn àdduna ñu rop di ko doon di ko rop. moo tax Seydina Usmaan radiyallahu anhu mais ci yeneen xare yi tamit noonu la daan def de ni mu doon xare noonu di dóor ci ci ci digg kii noonu noonu tamit la def ci alluwa yi bi alwaaxel aad yi ci alluwa yi noonu bi noonu la ci ay noonu maanaam ak ak ah bi xattin yaxuttu muy rëdd kamis li noonu kéem noonu maanaam ah an ah, day tekki maanaam ay noonu yu bari waaye day tekki tamit ay. maanaam euh, jaaki maanaam comme ni di dóor jaaki ci digg ginnaawu noonu yi maanaam ni noonu def noonu rek la ko doon def ci biir euh, ci digg ginnaawu noonu yi tamit waaye tamit moom moo bind lu alquran maanaam ngir ne maanaam li muy joxe exemple mooy ne Seydina Usman yi moom moo ko bind moo tax mu ne bi anwaan ci ay nuur yaqutula rëdde kam misli nuuni kéem li nga xam ne moom mooy misaalu nuun gi nga xam ne moom rek en soi représenté na alxuraan ndax mooy wal xalami ak xalima yi yàlla ne nuun waat naa ci nuun ak xalima yi wa maa yasturun ak la ñuy bind te mooy adduna bi yëpp mooy univers bi malaaka yi li ñuy bind existence bi mooy mooy mooy mooy mooy alxuraan voilà alxuraan moom moo dajale lépp te Seydina Usmaan radiyallahu anhu moom la yàlla def ne moom moo ko bindaat moom lañ ko def mu bindaat maanaam seen jamono Seydina Abubakar radiyallahu anhu bindoon nañ ko ba jox ko soxna Hafsa radiyallahu anha mais après bi wuute yi wuute bëree nit ñi ñëw xamuñu maam euh, njàng ni wuuteeg yu mel noonu ci la ko laajaatee ñu defaat beneen commission ñu dajalewaat ñu woo ñi nga xam ne ñoo mokkal alphabet yépp ak ñi nga xam ne yor nañ ay kayit ci alphabet maanaam ak ay ay ay ay yoo xam ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam la date yépp ñu ñëw ñu dajalewaat ñu def commission bi ñu recopier waat bindaat lépp. bu mu mat sëkk ba pare nag ni bii nag ba pare ñu def ci juróom-ñaari copie yoo xamante ne dañ leen di yónnee ci ay dëkk yu wuute ne nag bu kenn wuutee ti na ñëpp di jàngee njàngin bii façon bii nii parce que suñ bàyyee noonu après différence maanaam jàngi nit maanaam nit ñi mën nañoo wuute ci loo xamante ne du ko jàpp walal xajjaaj yi ñeel a xajjaaj mooy ibnu Yuusuf ak Saqafi mooy xajjaaj bi ñu doon wax waaju doy war doon ñeel na Hajjaaj wa Du'ali ak Abul Aswad ad-Du'ali ñoom ñaar naqtun ñoom ñoo tomb wa shaklun ak rëdd maanaam Hajjaaj moom moo tomb lu alxuraan yi am alxuraan bii nii buñ bu tax ñu tomb ko Hajjaj moo ko tombulu ci jamono bi moom moo ne noonu lañ ko dajale euh, ñu def ko ñu def ko tomb ay tomb parce que nit ñu bëree bëri mënuñu koo liir par exemple buñ bindee alif laam maanaam nan la xamee ne bii alif laam la bi ci des alam comme alam tarakay fa ak alam nasara nan la ñu xamee ne du alif laam miim par exemple wala wala surtout comme laa rayba fiihi maanaam raa gi ak yaa gi ak baa gi nan lañ koy xàmmee ak différence yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci différence lecture yi comme mushrat bayna yaday rahmatihi ak bushrat bayna yaday rahmatihi ak comme par exemple yaa ayyuhal lazina amanu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu ak fatasabbatu nga xam am nañ mais sauf que maas kii tomb yi ñoo wuute yooyu nag moom moom def lu ko ngir euh, euh, ngir euh, nit ñi bañ a bañ waaw bañ a bañ a bañ a bañ wuute maanaam te loolu noonu moom mu def liggéey boobu noonu euh, Nasr ibn Asim la ko digaloon pour mu def ko mais loolu day wane tamit ne maanaam pourtant saay-saay bu mag la comme ni ñu ko xamee mais ànd loolu yëpp gis ngeen ni Alxuraan tey ñun bu ñu ko amee nii ci tomb yi tamit yàlla ci moom la ko jaarale maanaam comme quoi maanaam nit ku saay-saay mën naa def lu baax mais loolu du bind ci saay-saayam dara. mais lu baax loolu da du tere ñu reconnaître ko nee ñu kon moom moo ko bind euh mhm. bil qiraani ci rëdd gi maanaam rëdd gi mu wax na nañ maam nañ ko def wa bil qatini ak ci euh, indi sew sew yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am yëpp maanaam ci lépp moom moo ko digle ne nañ ko defee noonu mu ne xuseynun yenent bi sallallahu alayhi wasallam xuseynun doj la waaw xuseynun fii tekki lu rafet mais doj lay tekki lil aadi ñeel noon yi moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax wa waaye moom yenente bi ne juudul taw bu tabe la lanal ahbaabi fa soppe ya usri boo xam ne dana xeet bil xatuuni ci taw yu dotteeku ndax xam nga taw day am noor day am nawet wala yu mel noonu ñu ne wala boog mu am moment bu muy am am moment bu muy arrêté ngelaw ndaan bi génn yenente bi sallallahu alayhi taw yi xéewalam du arrêté te ci ñëpp la yàlla amul fenn xam nga taw yi dañ naan par exemple fi nga xam ne désert la moom taw bi moom foofu daf fay bit lool wala sax du fa am yonent bi sallallahu alayhi wasallam na taw yi doo teel euh, mais bu ñu seetloo euh, buntu yi wax yi yëpp dafa am lu ñuy wan mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam baax bi yërmande gi noonu la incarné tamit beneen côté bi voilà. te loolu mooy mat xam nga mat ak kamaalu moom mooy d'ailleurs ci tasawuf noonu la mel maanaam bu ñu naan al mooy mat dañ naan mooy al jalaal ak al jamaal maanaam jalaal mooy màggaay bi solennité majesté bi ak jamaal taar bi loolu mooy indi al kamaal mooy mat perfection wala euh, voilà nekk quelque d'accompli mooy il faut nga boole ñaar yëpp koo xamante ne moo tax yent yi alayhi salaatu wassalaam comme li alxuraan mu bashiriina wa munziriina dañuy dégle mais dañuy waaraate dañuy xuppal voilà dañu nekk ñoo xamante ne comme li alxuraan yéen ni mu wax yent bi sallallahu alayhi wasallam bashiran wa naziran day waare day xuppal yent bi sallallahu alayhi moo ëpp yërmande ñëpp mais téréwul moo doon rendi xarab day rendi xarab ki nga xamante ne dañ doon dagg loxoom yeneen ci saafam doon wax ne kaay leen am naa keneen ku fay daggal loxo gaa yi de moom ci boppam ku sàcc moom sallallahu mooy dagg sa loxo moom ci boppam moo koy dagg du du du ko yàq du ko du du ko tayle de wala dem leen keneen def ko parce que man mënu mu ko def quoi lu la wala insensible la yor déedéet moom ci boppam moo koy def parce que justice dafa taxaw maanaam mu loolu mooy perfection perfection mooy nga mën a jongler ci ñaar yëpp cependant benn bu ci nekk il faut nga def ko fa waree te bu dee beneen bi ci des mooy yi nga xamante na moom mooy yeneen turu yàlla yi nga xamante ne dañoo dañoo dañoo côté jalal la mooy comme comme mooy loree mooy wat mooy mooy kii toroxalaate mooy kii suufalaate mooy ainsi boo koy tamit mu bañ a nekk loo xam ne dañ ciy topp sa bànneex bakkan maanaam c'est pas parce que waa ji dalaa merloo rek di nga ko wan ne ah naa d'accord dinaa la wan ne du sa moroom xaaral bàyyi sa dossier a ko yàq déedéet maanaam justice rek ngay teg voilà te loolu noonu la taalibe mi meloon yenn ci saa xam ni mu daan àndal noonu la meloon xool Seydina Abdullah ibn bi mu demee ci yahuud yi demee ci yahuud lu mu la lu mu ko wax Xaybar gaa yi bëgg koo ger gaa yi dañ kaa bëggoon a ger comme seen habitude ne bon léegi. xaaral récolte bi ni ñuy def comme que ñoom maam jullit ñi ñoo moomoon suuf si sauf que yahudi ñoo ko doon bay après dañ doon séddoo mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu yabalee moom pour mu dem jëli ji ko nag gars yi bëgg koo ger pour am luñ ko jox après ñu jox ko tuuti ci affaire bi ne ko affaire yi récolte bi baaxul woon lii rek la toll nangam nangam mu taxaw def ko benn discours ne leen gis ngeen maa ngi leen di waatal ci yàlla ne li yàlla bind yëpp ki ma yabal nii yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam laa ci gën a bëgg. ñu yàlla bind yëpp yéen laa ci gën bañ mais am na loolu yëpp moom jaraluma ma wàññi seen benn àq waaye yii nit jaralu leen ma ma wàññi benn àqam gaa yi yëwal yi ni ko bii xaa xaamati sama ko am gis nga maanute gi nga wax ni ci la yàlla taxawale asamaan si suuf si justice bi nga wax ni am maanaam dañu intraitable moo tax yeneen ci saa saa noonu waxat dëgg-dëgg nag daxalu gaa dugg nañu fi diini ci di bi bi diini laay ci diine yàlla bi faw jan ay mbooloo wa afwaajan ak i mbooloo encore mooy iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan naasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaaja bi ndimbalu yàlla yegg yàlla ubbi Makka fath bi mooy fath Makka la parce que euh, arab yi yu bëree bëri bëri ginnaaw fath Makka lañ duggee euh, ci lislaam parce que ñoom dañ doon wax ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi maanaam kii bu fekkente ne yonent la dinañ ci xam dara nañ ko bàyyi ak ay mbokkam rek bis bu demee ba ba nga xam ne léegi mbokk mi comme ñoom ñoo ñoo gën a noonu ñooy xeex ak moom dañ kenn nañ ko bàyyi su fekkente ne moom dem na ba noot leen ba nga xamante ne nag dañ leen maanaam léegi diineem di ñoom nangu nañ ko ñëpp léegi bu boobaa ñun dinañ ci dugg moo tax bu sax Makka amee ubbeeku googu ñëpp dugg ci l'islam mbooloo yu bari bari dugg ci l'islam ci ay mbooloo voilà moo tax nag yenn saa saa ne. alxuraan ne ko nag bu boobaa de te nga gis nit ñi nekk wala ay sa naas nit ñi yàlla ko noonu ñu dugg na fii diini laa ci diine yàlla ji af waajal nekk ay mbooloo bu loolu amee fasadda nga xam dara bëgg maanaam na nga delluwaat ci cosaan te loolu mooy li gën a ngay sàbbal nag ci di sant sa borom subhaanahu wa ta'ala da'iman wastaghfiru te nga sax maanaam yéen ci saa salaam bi mu demee ba nga xam ne jeex na mission bi jeex na. maanaam yegg na ci sommité bi yàlla li ñu ko digal mooy delluwaatal di saabal te jéggalu yàlla waxal yooyu jéggalu wax sax turu moo tax yenn saa sax bu yàlla gi gën a màgg su paree xam nga lu muy wax bu dul asalaamaaleykum mooy jaamu yàlla gën a màgg julli su nga xam ne mooy yegg mooy def na li gën a màgg daanaka astaghfirullah koy wax ñetti astaghfirullah waaw maa ngi jéggalu yàlla. loola tax moom la waykat naan iza qulta ma aznabtu qalat mujibatu wujuduka zambun la yuqasu bihi zambun soo taxawee ne man musuma def bàkkaar dina am benn baat bu lay tontu ci baat ne la sa jëmmi nekk gi rek bàkkaar la maanaam jëmmi toog gi nga toog noonu rek mooy bàkkaar bi nga xamante ne bàkkaar mënu koo tolloo ak moom mënatu koo gam-gam rek moom maanaam toog rek jàpp ne yow existé nga par yow ba naan nangam loolu loolu rek bàkkaar ëpp ko doole maanaam jëmmi yëg-yëg gi ngay am rek ba ne man musuma bàkkaar loolu rek bàkkaar bu gënu koo rëy waaw moo tax mbooloo mu bari fi ñëwee nag moo tax tamit loolu tamit dal la mooy ni nit ci su demee ba am maanaam victoire ak yi mu doon wut yépp yàlla yombalal ko ko exercer na dellu si waat di jéggalu yàlla voilà di sant yàlla di sàbbal yàlla voilà waxat kon waxat dëgg-dëgg doxalu dugg nañ bi diini laay ci diini yàlla jëf fawjan mbooloo wa afwajan ak ay mbooloo yu bëree bëri ala xasari maanaam ci ragal nag al al al al kufuuri dee dee rañ ragal de moom de am ñoo xamante ne moom dee rek la xam nañ ne hee saa yi moom gars yi am nañu mbooloo moo xam ne te am nañ doole goo xam ne képp kuñ jàpp dañ la faagaagal ñun dugg ci lislaam loolu am na wa bil ghadawaati ci xare yi wal aayaati ak laaya yi aaya yi muy kéemtaan yi aaya yooyu nag ñaari xeeti aaya la dafa am aaya yi nga xam ne kaw ni yëlan ak aaya yi nga xam ne shar'i yëlan aay yi nga xam ne kaw neenu mooy yàlla mooy yéen di saxam kéemtaan yi mu def miracle yi mu def am na ñoo xam ne xeex moo leen dugal ci islam parce que daa am nit ñu mel noonu ñoom ñoom foog nga xeex ñoom am ñi nga xamante ne parce que sinon du ñu nangu sax nga wax comme li waxtaa ay waxoon yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee di wax ñu naan ko bon yow soit ñaari possibilité moo am soit yenente nga kon yow yaa ñu ëpp doole donc man yow kon da nga maa ma mën a wax ak taan ak yow wala doo wax katu dëgg te man ma wax ak kii du wax dëgg xam nga kooku mooy nangu war moom mooy mën déglu rek parce nga xamante ne jàpp na ne ñaari possibilité yëpp moom mënu la ci déglu te ñëw maanaam mooy ne yeneen bi nga moom mu ne la loolu bu dee loolu la moom man damay jàpp ne dag maa féete kaw quoi mënu ma waxtaan ak yow kon du ma la déglu kooku mooy daa bëgg a tëj bunt yëpp ki ci def na ko yow say mbokk yi gis nga mbokk yi Makka dañu xaw a ñàkk fayda sax gis fii nga ko defee lii ngeen wax nii kon ba tey faagaagal lañ def yàlla kenn <laughs> te foofu moom ay mbokk yaayam ñoo fa de maanaam ay mbokk yaayam ñoo fa ne ñu ne ko sa mbokk bàyyi. dëgg dëgg dëgg dañoo ñàkk xaalis parce nga di fa wax wax yu mel nii ñu di la seetaan <laughs> ñun bu doon fii nga ko waxee non kon ba tey kenn waxatu ko faagaagal nañ la ki jëlee na ko non xala man bu ñëw sax bu wax ak man quoi ci ko booleeg xale yeeg dof yeeg ñëpp ñu jël seen xaj yeeg yëpp ñu boole ko moom ñu di ko xaañ. maanaam genre nit ñooñu mënoo def leneen lu dul xeex ak moom te beneen bi ci def tamit mooy dafa am benn mbir bu ñu bari di kii mooy xeex daa bokk ci mbir mi maanaam du maanaam du principe bi mais léeg-léeg day day day day day day day wax maanaam euh, force bi ñuy tere ci diine ji mooy su conditions yi mënee tegu nga wax ku nekk ñu war koo mën a convaincre mu xalaat xam ne kii lii dëgg la daal di ñëw mais su loolu mënta nekk xeex rek fi sës te dafa bokk ci beneen affaire moom mooy xam nga léeg-léeg da ngay gis bon surtout occidentaux yi dañ koy def maanaam dañuy bëgg ñoom am nañ droit parce que tout simplement seen valeurs yi ñuy wax démocratie bi laïcité bi seen yooyu yëpp pour ñu téye ko il ñu dem xeex ji maanaam dem oui il faut défendre la démocratie il faut voilà nos valeurs il faut kii maanaam danañ ne jaram yow xeex ji léegi yow ñu ne la yow say valeur warul non non waroo xeex loolu amoo droit bi quoi maanaam ñoom am nañ droit di xeex mais yow amoo droit xeex quoi léegi tamit ñoom dañuy def euh, maanaam bu ñuy wax ne forcé non maanaam forcé bi dafa am ci ay yu muy daw d'ailleurs yu muy appliqué am ci lu mu dul appliqué par exemple tey euh, ñii wax yëpp ne loo xeex bi baaxul kii nangam waruñu am ay ay voilà aw maanaam di di di dàq xeexu idée boobu ñoom ñëpp ci seen état yi am nañ ci ay policiers am nañ ci ay armée am nañ ci voilà nga xam ne gars yi bu ñu leen naree kii sax bu ñu leen bëggee def loolu lu ñu loi bi par force ngeen koy appliquer mais su gars yi ba ñu jël leen dugal leen ci auto police yóbbu leen ci kaso yi ak yeneen ak yeneen. mais léegi yéen am ngeen ñëpp am nañ droit boobu comme def ni julli ñi ñoom amuñu droit bi quoi ñëpp am nañ droit tey maanaam euh, sa doom bu ju dem école jotee da nga koy am choisir mais doo ko amul laale da koy jël jàpp ci loxo bi yóbbu ko bu jooyee tamit ngeen ko dugal <laughs> mu dugg dem jàngi mais lan moo tax. bu fekkente ne doo forcer non xam nga forcer bokkul mais bu doon forcer ah mais du tout amul mais du tout ci dara parce que yow doo forcer ci diine ji wax nañ la ci lu bi muy féete mais dafa am mbir yoo xam ne da forcer da cee bokk rek maanaam tey boo xale bi mooy non kenn du la non xam nga comme que affaire yi amul forcer léegi daal man am naa droit forcer ko ci lépp ba mu def ci diine ëpp solo. maanaam ni la mayee nga mën a dem bombarder ji ay peuple parce que tout simplement jàpp nga ne ñoom amuñu démocratie moom rek nga moo la waroon a may nga xam ne kii waroon naa mën a moom dem bombarder ji pour nit ñi te nekk ci diine ci ànd ak ne ñoom duñ ko def ba pare yow lu tuuti rek lu ne nga nga jaboliser maanaam dafa am mbir yoo xamante ne c'est que julli ñi seen bopp maanaam xam nga kii noonu la ñuy ñu ñu yëyee sa bopp ba pare maanaam yéeféer de manière générale ah même moo doon standard maanaam mais yéeféer rek de manière générale maanaam bu ñu yéeyee sa bopp ba pare maanaam sa capacité de réflexion sax dañ koy dindi léegi nag loolu tegtalewul ne maanaam nu la neex ngay xeexee maanaam dem euh, exploser noonu rek ci maalo foro noonu dem rey ay nit ñoo xamante ne bokkuñ ci xeex bi dem Euh, non du loolu tamit kenn waxu ko voilà comme li alquran wax walaw laa rijaalun mu'minuuna wa nisaa'un mu'minaatun lam ah, ta'lamuhum la ah euh, naka walaw laa rijaalun mu'minuuna wa nisaa'un mu'minaatun lam ta'lamuhum an tata'uuhum fa tusiibakum minhum ma'ratun bi ghayri 'ilmin liyudkhila Allahu fii rahmatihi man yashaa'u law tazayyalu law tazayyalu la'azzabna alladhiina kafaruu minhum 'adhaaban aliimaa bu dul woon mooy Makka budul woon yàlla li tax mu ne gaa yi buñ xeex biir Makka loolu rek la yàlla dañuy yeneen ci saa sam dafa am ñoo xam ne gëm nañ yàlla ñu ngi ci biir dëkk bi mais dañu nëbbatu maanaam mënoo ñëw seet l'islam xeex xeexam amul dóor ay bomb ci cité bi loolu amu ci loolu moom amu ci amul rey ay civil loolu amu ci amul euh, di dagg garab maanaam mooy rey nature bi maanaam yàq nature bi wala richesse yi nga xam ne moom la peuple dëkk bi amee loolu tamit amu ci loolu amu ci voilà xeex bi yëpp xeex bi yëpp mooy day organiser wu maanaam bavure maanaam ñoom du ñu permettre ba ay bavure maanaam voilà loolu en gros loolu la mu mënuñu permettre ay bavure léegi nag jamono yi dañuy wute par exemple ñun suñu jamono fi mu toll mooy xeex ak xam-xam guerre de la communication ak yooyu ñun foofu lañ toll xeex bi yeneen bi saa saa doon xeex Makka amul woon doole xam nga ne Makka lañ fa nekk yëpp dañ naan ko rek mu ñëw mu ñëw rek yow kay saa waaw fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila ak fasbir li hukmi mu muñal voilà mais waaw fasbir inna wa'dallahi haqqun muñal ndax li yàlla digle dëgg la muñal ngeen ne yàlla am na xereñ lu àtte sagesse bu nekk ci ginnaaw muñal ci li ñu lay wax te nga gàddaay leen maanaam voilà nga extraire ci seen milieu bi ci anam gi mu gën a rafet voilà nga muñ mais aussi maanaam nga gis ngay saxal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba affaire yi jógaat xoolal Turquie début siècle bi niñ lañ def loolu exemple bu typique la Turquie début siècle bi niñ leen def au dix-neuvième siècle non dañoo màbbal nguur gi bon dañ daan caaxaan mais dindi fa lépp loo xamante ne xeetu l'islam la écriture yi bind ni ñu génnee arabe bi def ko ay écriture latin tere fa ay nodd tere jigéen du muuru téere góor gu am sikkim téere lépp loo xamante ne sumbalu diine la suuf la affaire bi tàmbale yan bi sallallahu bi muy kii tàmbale ci suuf la doon wër daaru àqam benn kër xale bu am 17 ans këram fa lañ daan làqatu di dajaloo di jàng muy leen di jàngal di leen former après bi affaire bi commencé génn ñuy jàng par tuuti tuuti ñuy évoluer muy teg ay stratégie ba keroog muy am doole bi mu demee gàddaa yi dem Makka dem Madina foofu nga xam ne am am na fa doole mu construire état bi ci lay doog a commencé xeex maanaam xeex daa am ay processus tamit mais mënoo toog amoo dara yuroo dara nga mën damay jóg di xeex loolu boo ko defee dañ lay rajaxe benn yoon. ba pare doo am dara ba pare tamit dañ lay diaboliser ba pare ñoom ñooy bind histoire bi contre yow ba pare dafa am beneen affaire moom mooy yonent bi sallallahu alayhi boo xoolee temps bi mu def pour construire société bi ci pas-pas yi na dëgër na wér na sax na kii jikko yi na rafet nangam nangam dellu leen ci yàlla am leen ngëm-ngëm bu wér am leen volonté bu baax treize ans yooyu moo gën a bëri onze ans yi nga xamante ne ci la xeex xeex yépp vingt-neuf xeex yépp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daal yobale yëpp lee moo gën a lee treize moo gën a bëri maanaam mooy nag mbir mi daa processus fi mu toll ñun bu ñuy xeex kan la ñuy xeexal ah? koo xamante ne yow mënoo respecter rendez-vous say wax dañ koy remettre en cause lépp looy def maanaam daa bëri ay mbir yoo xamante ne tey fi toll euh, waxuma mais lu tuuti tuuti mën na laa mën na laa décourager loo ne serait-ce que affaire bu guddee rek guddi rek day tax doo doo def li nga war a def bu tawee rek doo def li nga war a def diine ji jaralu la dara dara dara lu lu leer yow kooku yow boo seet koo seetal ah jikko yi d'abord ci ñun ba pare ñu defar ko ñun suñu biiru ba pare ñu gëm gi ñu war a gëm am pas-pas bi ñu war a am am volonté bi ñu war a am am vision aussi bi ñu war a am ba pare tey fi mu bu ñu amoon vision bi ñu war a am am pas-pas bi ñu war a am am jom ñu war a am am fulla bi ñu war a am ba koroon bii nga xamante ne moo moo nekk suñu réew yi mu réewu jullit yi ñun ñëpp ñu bennoo ne ne noo ñun léegi ñun suñu bopp dañ jël suñu indépendance suñu bopp boole nañ suñu réew yi léegi ñun ñëpp diine islam la doxal suñu biir réew mais boobaa daan am doole képp ku ñu nar a da koy xoolaat bu baax kenn du ñu jéem mais après l'islam daan nekk puissance ci côté yëpp nag économiquement matériellement kii euh, politiquement côté yëpp mais loolu ñun mënuñu ko ne serait-ce que fi mu toll fi mu wuñ lu baax ñu bëgg a bokk di xeex faw yéenante lu baax ñun dañoo defe ay lacunes yoo xamante ne lacunes yoo xamante ne dañuy gën a ndaw maanaam li gën a normalement dafa waroon ak nekk lu basique ay kii nit ku ñuul la kii nit ku weex la kii nangam la maanaam ñun on dañuy sentir ni dañoo gën a jege nit ki parce que dafa ñuul comme ñun te kii jullit la comme man kon kooku laa gën a jege comme si alxalaat mi nga wax radiyallahu bi mu wax jikkoy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu mu ne Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu dafa bokkoon ci jikkoom mooy noo mën a mel ak koo mën a doon même boo nekkoon mbokk bi ko gën a jege ci deret te dëppoowul ak li alxuraan ak sunna moom dalay soril boppam mais loo ko sori sori sori ci deret bu gisee ni yow da ngaa fonk alxuraan ak sunna yonent bi sallallahu alayhi mais dalay jege ñaloolu taf la ci boppam moom loolu rek mooy balance bi mu daal xëccee ni taf ko ci boppam wala mu soril ko boppam est-ce que ñun ci mentalité boobu lañ nekk ñun ne serait-ce que entre Tidjane entre Tidjane ne serait-ce que entre Tidjane ci zone géographique bu ndaw bu toll Sénégal ne serait-ce que foofu rek mënuñoo jubóo mënuñoo bëggante maanaam ne serait-ce que mais man waxuma la sax mais ne serait fii ci Lyon rek entre Tidjane yi kese mënuñoo defandoo dara mënuñoo defandoo dara voilà léegi yow boo xeex kan nga xeexam. parce que yooyu ñoo la njëkk lu léegi bu ñu la jëndee loolu bu pare voilà léegi après ñu xool na la ñuy avancer ci yeneen yu gën a mag moo tax am na ñoo xam ne kon mu ne woo bil ghazawaati wal aayaati aaya yi mooy kéemtaan yi soit mu nekk yi nga xamante ne kaw li la mooy kéemaan yi mooy miracle yi mu doon def wala boo ay aaya yoo xam ne alquran la maanaam aaya alquran yi la nit di jéggi mu xam ne lii du waxu nit simple wala bu dégg alxuraan bi yii li kii li yàllaa ko wax daa di gëm am na nga xam ne jaawu ci lañ dikkee kama kenn mi nga xam ne jaawu noonu la ñu dikkee minal yi ci xar kanam almazuni bu taaru ba léeg-léeg nit day gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rek xam ni kii kii non kii mënul nekk nit simple kii waxkatu dëgg rek la mën a nekk kii ku baax rek la mën a nekk lépp lu mu wax ne lool la lool la comme nee na yeneen la kon ñun gëm na am na ñoo xam ne loolu rek